waaye bokk na ci li nga xam ne moom lañ ciy jàng ba léegi ci gazwatu gazwatu Hunayn hein mooy benn côté bi imaam Ibnul Qayyim waxoon na ko rahmatullah mooy kenn te tamit xawoon nañ ko tudd mooy bi bi nit ñi bare ñu naan lan nughlabal yawma an qilla tey moom kenn duñu gañe parce que dañoo tuuti mooy waxoon nañ la ne pourtant du ñépp wax lool de ah, am na riwaay ne sax benn nit moo ko wax pourtant yeneen tubaab yi saa saa mbir mi naqari na ko mais teewul ba ba ba ba mu yëgee kàddu gi naqari na ko mais teewul xoolal buur yàlla ni mu def début xare bi dafa def ñu damm leen ñu ñëw benn parc arme gaa yi daw. pourtant ña ko waxul woon sax am na ci ñoo xam ne dañoo fara daw. waaw pour wan la ne eh, ay nañ leen toog nit dangay maandu non mooy nag te doon na gën garaaw bu doon ne ñépp la neex ko ñépp noppi mel ni mbir mi na la a neex mel ni ñu d'accord ci wax ji mel ni ñépp ci d'accord moo tax yow bul xeeb foo nekk bul xeeb dara contribution ne man waa ji wax na dëgg kese nga fekk ñaar ab benn benn ku yor dëgg keneen ku yori caaxaan bëgg noona taxawal caaxaan daaneel dëgg yow bul xeeb même bu dee ne waa ji nga ne kii nii yor dëgg moo wax dëgg loolu rek bu ko xeeb loolu rek bu ko xeeb loolu gis nga boo ko deful dem sa yoon kii mooy ne yow bu mbir mi ñëw day dalaale sa kaw tamit bu boobaa lañ naan euh, règle bi imaam Ash-Shafi'i doon wax laa yunsabu ila sakitin qawl boobu du dox fii mooy na yow dañ la ciy teg qawl si parce que gis nga neen amul benn circonstance yëpp amul dara ci biir lu tax yow nga bañ a ne fii nga far wala kii moo wax dëgg mais defoo ko lu dul daal yow daal amul daraw tax mooy du loo xam ne dangaa ragal waa ji wala kii say intérêt personnel ak wala yi la Iblis naan bu ko wax de yooyu nag yooyu nag du la muccal waaw mooy même loolu bul ko xeeb même loolu noonu bul ko xeeb waaw fekk fu ñuy nar a nee na la dëgg nga ne hé lii du yoon même bu dee loolu bu ko xeeb. waa ji ñu waxee lii yonent bi saa saa mbir mi neexu ko waaw mais buur yàlla teg leen lool te buur yàlla lool la wax. wa yawma Hunaynin wax na li tax mbir mi dal leen di wa yawma Hunaynin iz a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an falam tughni ankum shay'an wa daqat alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin waaw wa yawma Hunayn mu ne bésub Hunayn xareb Hunayn izi fàttaliku leen ba ngeen xam ne yéen jullit ñi ajabatkum da leen a yéemoon kasratukum seen bari waaye te pourtant kenn na ko waxoon de kenn wala ñaar buur yàlla ni ba ngeen ko waxee te te lu mel noon la wax fële la wax fële moo tax moo tax jullit ñépp ak koor lañ bés bu ñu toogee jàpp ne mbir mi ku nekk na nekk ci ruqam di def lu ko neex na la leer ne la waajee def ci ruqam day roogalaat ba ci sa kaw conséquences yi du yem ci moom kese ah. conséquences yi du yem ci yow ci moom kese wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaasa allah xoolal li suñu borom wax wattaqu na ngeen moytandiku na ngeen moytandiku fitnatan fitna goo xam ne conséquences buy dal la tusibanna alladhina zalamu minkum xaasa ñi doon ci yéen képp képp képp du yem ci ñoom ah du yem ci ñoom moom la wolof njaay di wax naan ay yemul ci bopp borom ay du yem ci ah bopp borom boo toogee fii moom la yonent bale saa saa mboxoon loolu gisoon nañ ko tàngile xaw ma ci jàngatu ghazwatul fath yi lañ ko gisoon ñam doon joxe misaal naan kenn euh, gars dañoo nekk ci gaal gu mag ñenn ñi nga xam ne ñoom ci suuf lañu nekk dafa am étage ñenn ñi nekk ci kaw ñenn ñi nekk ci kaw waaye gaa yi nekk ci suuf ba dañoo am ndox fokk ñu yéeg ba ci kaw finalement ñu ne bon pour bañ leen a déranger di proposer ñi ci kaw étage bi nan leen pour ñu bañ leen a déranger daal est-ce que ñu bënnoon ci suuf bu ko defee ndox muy jóge ci biir gaal bi mooy loolu dalay leer na kon du géej du ndoxum géej ndax day wex mais mais mooy ak dex ku rëy la comme le Nil wala fleuve yu mag yi nga xam ne bato yi dañ ciy jaar gars yi ne finalement te ngeen a bàyyi ñu bënn gaal gi ci suuf rek bu ko defee ndox mi du dugg ñun duñu leen déranger mu ne bés bu ñu leen bàyyee ñi ci kaw bu ñu d'accord ne leen sii bënn leen alaku ñoom ñéppay alku ñéppay alku ndax bu ñu bënnee gaal gi ba ndox mi fees dugg daal di di di wandal gaal bi di ko rësal di ko diigal bu boobaa est ce que day bàyyi ñi ci kaw ñoom ñéppay alku kon wattaqu fitna wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaassa mooy tandaku leen fitna boo xam ne du dal ñi nga xam ne ñoo tooñ képp loolu moo tax nit ki nag boo nekkee jullit xam loolu gaa yi bëgg laa gëmloo naan ay gaa yi bëgg laa gëmloo naan la ku nekk nan ne fi mu di def lu ñu def mais yow nan nga mën a jàppe loolu mais doo ko bopp sa bopp moo amul l'islam xamul bopp sa bopp de waa ji bàkkaar yi muy def fee ngeen yëg ko kenn waxu ci bu mbugal mii ñëw dalay raatalaale du fa du leen fa bàyyi ah du leen fa bàyyi ah yow boo mooywul ci yow lañuy ñuy ci yow la ñuy njëkke moo tax mbir yi ta loolu noonu moom la suñu borom wax kon nii wa yawma Hunayn keroog Hunayn iz ba nga xam ne ajabatkum kasratukum est-ce que Seydina Abu Bakar moom la euh, kiiwam euh, la la mbooloo mi seen bariwaay yéebu alhamdulilah mukk est la lool que Seydina Abu Qatada la lool daloon non non est-ce que Seydina Abu Amir al la lool daloon non mooy est-ce que ñooñ la daloon Seydina Abu Qatada la lool daloon radiyallahu anhu lool dalu ko mais ñi mu daloon mooy ñi gaa yi doo dóor a ka ko wax ka ko wax gis nit ñu bari mu yéemu ndax foogoon na ne comme moom li mu xamoon mooy ne mbooloo presque dañu jàpp ne moo tax ba léegi ñu bari noonu lañ mel jàpp nañ ne moo tax imaginer wuñ mukk ñu ne ab première puissance xare naag Vietnam waa Vietnam gañe ko waaw fële ci Ho Chi Minh ville Ho gaa yi ñu bari mënuñoo gëm loolu te yu ko woon a gëm rawatina jamono yi nga xam ne gars yi ñoo yor médias yi ñoo yor yi ba tey hein que puissance bu toll ni URSS dem na Afghanistan ñu ñu naq bakkan bi ci ci ban bi mais gars yi URSS ku leen ko waxoon avant monde bi yëpp kenn du ko gëm ndax loolu la mooy ne ndax jàpp nañ ne mbir mi ci nombre la ak doole ak armement bu ñu am puissance de feu kese la. alors que mbir yi du loolu ku ne woon Israël sawaay 2005 bañu fi joteeg Hezbollah que ne mbir mi noonu lay mujje ñoom ñooy mujj arrêté te ne nañ ba lañ fa jógee ci dara dootul jógee ci foofu ab roquette ku ne woon noonu lay mujj avant xare bi duñ ko gëm kan moo ëpp doole. kan moo yor ay char kan moo yor ay avion yi ay F-16 ay lu ne bombe nucléaire lu ne kan moo ko yor. gaa yi li ñu yoroon du dara mais xoolal mu mujj kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kaseera bi idnillah wallahu ma'a as-sabirin ñaata kuréel bu tuuti boom noot ñi nga xam ne kuréel bu bu ma bu bari lañu ah ci loo xam ne ndogalu yàlla la ci loo xam ne buur yàlloo kon nam ne noonu kon mooy mbir yi toog saf koñ naan gaa yi nañ def lu leen neex sama yoon newu ci loolu du la ci génne loolu mooy boroom xam-xam rawatina loolu boroom xam-xam xalaatul fukki xelam xalaatuñ loolu loolu moo tax ñu bari dañuy jàpp ne ñii nag dañoo fumiste quoi dañuy dugg lu ci seen lu seen yoon newul alors que du fumiste du si seen yoon a ngi ci par force waaw sa waay day yee fitna fan la yee fitna ki yee fitna mooy ki nga xam ne dafa fekk li yàlla ne doxale leen nii subhaanahu wa taala mu ne kenn du fi doxale nii li iblis wax lañuy def te kenn du yëm kooku kay moo yee fitna ñëw leen ñu jaamu yàlla kooku moo yee fitna eh, nit ñi dañoo feebar wala moo tax maanaam la Sénégal yi lim naan maandu leen maandu leen loolu tuddul maandu maandu te mooy boo gisul lu dul noonu nga wax ko ak teggin yi mu laaj. ndax boo toogee wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum xaas ah Asad. Hamraul Asad keroog bi gaa yi bi bi bi yonent ma saa saam di dem bi ñu jógee Uhud ah ñu dem ba ci yoon wi waa Quraysh bi ñibbi dem ba ci yoon yedd seen bopp. ni ñun daal defuñu fi dara dara dara defuñu ko fi parce que ñun au lieu ñu exterminer jullit ñi benn yoon defuñ tus xoolal liñ def dem pëndal fii ñëw ñibbisiwaat ñii dañ leen a Seydina Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam faatuñu ko c'est am na Abi Quhaafa faatuñu ko Ibn al-Khattab ñoo ñëpp faatuñu ko ñu ñëw foog ne ñun gañe nañu jël nañ suñu revanche Uhud Badar defuñ dara gaa yi yeddante seen bopp ne dañuy fexe dem dabi leen sax fekk leen exterminer leen jeexal leen benn yoon boom leen mu jeex benn yoon bañ dajee waaja bokkoon ca waa Banu Xuzaa ah ah ñu ñëw gaa yi ne ko boo dajeeg Seydina Muhammad ah yëgal leen ko neleen ñu ngi ñun waa Quraysh ñu ngi ñëw ci kawam ngir jekkali leen ñu dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu salaam yonent bi aleyhi salaatu salaam lañ ko wax de mu ne xasbuna allahu wa ni'mal wakiil suñu boroom ne xool ba mu koy nettali nu wax alladina qaala lahum nnaas inna an-naasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaadahum iimaana wa qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakiil allah mu ne ñi nga xam ne nit ñi dañ leen ne wa nit ñi yi gaa yi faites attention de toutes les puissances hein ont mis en commun leur force leur puissance pour ramba pour pour pour pour jambaaje leen ngir rey leen benn yoon dal seen kaw waaw ah, inna naas nit ñi xat jamaawu mooy waa Quraysh xat jamaawu lakum te loolu kan moo waxoon Abu Sufyaan moo waxoon wax ja waaw du waa Quraysh ñëpp mais comme que ne woon seen porte-parole te mooy seen kilifa mu ne annaas bi mu ne alladina qaala lahumu naas nit ñi wax leen pourtant kenn kese la kenn mais dafa dafa lan kenn ku bokk ci waa Xuzan amoo ñëw daal di rapporter li leen Abu Sufyaan ne dem leen nga wax ko Seydina Muhammad ñu ngi ñëw ci kawam sallallahu alayhi wa mu ne alladina qaala lahumu nnaas nit ñi ne ko inna naasa ndax kenn la moom suñu boroom ne naas ne leen ni la wax inna naasa mooy waa Quraysh qad jama'u lakum waajal nañ seen doole ji ñu jële Uhud bi dellu si waat seen kaw faxshawhum kon nag faites attention ragal leen leen xool leen nu ngeen di négocier ñoom ba duñu agsiwaat fa qaalu ñu ne xasbuna allah fa qaalu ñu ne xasbuna allahu ñun buur yàlla doy nañu waaw qul xasbiya allah boo nekkee ci problème qul xasbiya allah buur yàlla doy na ma <laughs> ñu ne xasbuna allahu buur yàlla doy nañu ah doy nañu danag ku buur yàlla doy nga xam ne moom mooy ni'ma waaye est alwakiilu ka nga wekkiirlu ka nga ka nga bàyyee say mbir mooy yonent bi alei satu moo tontu mais dana jullit ñi ñoo wax yépp ñu am gëneelu waxu yonent bi alei satu boobu ñu duggaale ci biir parce que loolu lañ gëm ñoom it te loolu lañ newoon mooy waxu yonent bi aleyhi salaatu salaam moo leen dugalaale ñii it seen wax jii même bu dee ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ak ñi nga xam ne ñoo kii yépp d'accorduñ ci hein d'accorduñ ci li mu wax mais conséquences yi ba ñëwee laal na am na laal na armée bi ah waaw wa thabbata allahu alladhina thabatu buur yàlla saxal ñi nga xam ne ñoom seen kaana fi qulubihim sakina sakina kaanati sakinatu fi qulubihim ñooñ la teg sakina dalal leen ci ñoom la jaarale ngañaay li ci loxo yonent bi aleyhi salaatu wa salaam bi qabdati ci xëpp tibb bam tibboon sàmmi leen ko shaahatil wujuh kon nag ngir yaa ngoog ku nekk toog naan sama yoon newu ci loolu doxal dara de du doxal dara te bokk na ci suñu problème yi yi gën a tax ñun ñun en tant que sénégalais suñu problème yi gën a yi gën a graw suñu réew mi mooy loolu mooy ne man bu dee ab tiijaan naa hein bu yàlla defee may ab tiijaan bu ma gisee koo xam ne moom day wootewu ne murit la mais li muy def vraiment sec mais vraiment saaga diine ji tudd wala man may am murit ma gis koo xam ne nee na day askane la boppam ne tiijaan la di def loo xam ne vraiment saaga diine ji la tudd man duma ci mën a wax duma ci wax dara parce que dama naan damay bañ a yee loolu mooy fitna wax gis loo xam ne gis loo xamante ni te mën naa yóbbaale yu bari li muy def nga xam ne mooy ban nañ ko tudde saaga diine ji nit ñu bari mën nañ cee ànd ak moom man ma parce que laayeen kii bi xaadar la wala boog man damaa nekk koo xamante ne nii ab murid la te ki koy def comme que du murid ah, loolu manuma ci yow sax muy ab murid mais fi ñu jokk bokkul waaw waaw ab tiijaan la waaye ah man tiijaan ci waawoon la moom tiijaanu oh, oh, Medina Baay la ma ne miig tax duma wax parce que lan parce que faut pas déconner ma li nga def kay mooy déconner sag noppi mooy déconner parce que lan moo foog lan moo tax nit ñi foog ne tout le temps boo waxee dëgg rek am na koo laal xam nga buur yàlla dañu doon wax loolu noonu affaire naafiq la naafiq yi ñoo mel noonu yaxsabuuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahdharhum qatalahum allahu anna yufakun ñi nga xam ne lu tëb ñu ne ñun lañ ñuy jublu ñun lay gaaruwaale eh kii ñun lay wax lépp moo tax nit ki war a mel noonu mais yow nit ki yow kay nit ki dafa war a nekk al mu'minu mir'atul mu'min aji ngëm yàlla ji mooy seetu aji ngëm yàlla ji mooy da nga war a alhamdulilah ndax say défaut bu la ko nit ñi waxalul nan nga koy xamee ci sa bopp te ñépp xam nañ ko gaa yi rédiger ay thèse wala di rédiger ay ay ay ay rapport wala di rédiger ay mémoire xam nañ ko des fois ci seen li ñuy bind ñu gis faute yoo xam ne mais yu garaw la mais ñoom du ñu ko gis pourtant lire nañu seen seen mémoire bi lire nañ ko relire ko relire ko mais am na faute yoo xam ne du ñu ko gis dañuy mujj am ñu ñu ko jox moo tax ñu koy jox ñenn naan pour nga liiral leen ko pour xool ndax am na bon tournure phrase yi wala bu dee dafa am ay fautes grammaticales wala de conjugaison wala yu mel noonu loolu daanaka képp ku ko def ka nga ko jox trouvé ci ay fautes yoo xam ne yow yow mi ko trouvé xam nga ne waa ji dépassé na fii lii moom lii moom man na non lii moom du kii mais pourtant danaan la liir naa ko liirati ko liirati ko mii mënuma koo gis est-ce que est-ce que waa ji bi mu la bi la defalee correction sa xarit boobu nga jox sa mémoire wala ñi ko jox est-ce que da ngaa mer gis nga nag exactement li nga kontaane foofu xam nga foofu nit ki day kontaan parce que avant mu koy présenté diw dimbali na ko ba fóot yoo xam ne bon manoon nag gàllankoor mbir mi diw dimbali na ko ba mu ko relire ba pare defal ko ci ay anotation ay kii ay ay ay ay ay ay suggestion ne ko lii de bu foog naa nii la doon gëne lii nga tëgge woon ko nii France sangam nga bañoon ko tee dugal gis nga nit ki ni muy kontaane wallahi nu ko raw la waroon a def ci diine gi bu gisee nit koo xam ne dane ko yow lii ngay def du nii di ko yee ci loo xam ne baakaar bu mu nekk wala jikko boo xam ne du lu gërëmu du lu baax boo xam ne moom la amee nit man ko koo joxoñ ne ko nii nga mel kooku dafa waroon a gën kontaan que waa ji joxe mémoire ngaram ngir ñu corriger ko dafa war a gën a kontaan au lieu muy mere nit ki wallahi da ko waroon ci tas ko ci boppam waaw ne ko nag tas gi ma la tas bul tax nag léegi nga bàyyi li nga doon def wallahi boo gisee defu ci man wax ma ko te buur yàlla tax bul foog ne dama lay mere saaboo boo foogee ne laa lay mere keroog laa lay gën a sopp noonu la ñu waroon a mel mais noonu la ñu waroon a mel mais pourquoi loo wax ñu ne man ngay waxal la man ngay waxal pourquoi yow la ñuy waxal pour le fait que nga jàpp ne yow la mais lool da nga ko waroon a gërëm comme ni ngay gërëme waaye di gërëme ki koy corriger xaritam bi ko corriger